أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر lahum ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim lahum min fawqihim zulalun minan naari wa min tahtihim zulal zaalika yuxawwifu allahu bihi cibaadahu yaa cibaadi fattaquun suñu boroom tabaaraka wa tacaala kon di ñëw ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom benn bi ginnaaw bi mu ñu waxee ci laaya fukk bi ak juróom ñi nga xamante ne nii ñooy ñi perte ñi perte mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo pert seen bopp yawmal qiyaam ak seen njaboot ndax amul lenn lu borom bi tabaaraka wa taala doon dige luñ ci ne luñ ne woon waate leen doon tere rek ci lañ doon yëngu ko xëy mu ne yàllaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen zaalika loolee de alxusraanul mubiin loolu de mooy pertaange gu leer gi mu ne ñooñ nag kaay ma wax la buñ duggee biir safara ana lan lañ fay am mu ne lahum dina leen ñeel min fawqihim buñ duggee safara ca seen kaw zulalun ab niir boo xamante ne nii niir la mu ne naari ci safara muy ay nuage moo leen di tuur moo leen di muur la leen di muur ca seen kaw ay kiiraay ci kaw yoo xam ne ay niir yoo xam ne lépp safar ay saxaari safara bu fees dell la wa min tahtihim ca seen suufit zulalun day am ay saxaar ay niir yoo xam ne lépp ci safara la ndax mooy ñi ci kaw am nañu leen féete kaw ci waa safara waaye am nañu leen féete suuf ci waa safara lépp di safara suy tàkk mu wuur leen ci bu bépp wàll mu ne daalika lii nii loolee muy mbugal mii nii yuxawifu llaahu bihi ibaada moom la borom bi tabaaraka wa taala di daal di tiitali ñi nga xamante ne mooy jaamam yi di leen ko wax léegi ah di leen ko wax léegi de bu ko defee ñu xam ne ah ñu ngi dund fii ci kaw suuf nañu moytu balaa mbugal mii muy wax ñu bañ a bokk ca ña nga xam ne bu ñu ko bu ñu meree noonu fu ñu jaar dina leen dal de mu ne yaa ibaadi yéen samay jaam fattaquuni na ngeen ma ragal mu ne walla ñooñu ñooy yéeféer yi mu ne walladina jtanabu taaxuuta an yacbuduuha wa anaabu ila allahi lahumul bushra mu ne walladina gaa yi nga xamante ne ni yajtanibi walladina jtanabu taaxuuta ñi nga xam ne ñoom ñooy moytandiku li nga xam ne mooy lépp loo nga leen di yóbbu ci mbeewte ak mbeewte mooy lépp lu tax doo jaamu sa boroom tabaaraka wa taala te di ko wéetal xamal ne lool mooy taaxuut comme li nga xamante ne nii li gën matal ci taawut mooy li nga xam ne moom la al imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati di borom ngir mi alayhi wax kullu maa ubida lépp loo xam ne lu ñuy jaamu la lu wëllif borom bi tabaaraka wa taala xamal ne loolu mooy at taawut mooy li nga xamante ne mooy beewloo gaa yi de mooy loolu le nga xamante ne da di jéggiloo fi nga xam ne fa la leen borom bi yemoon ci jaamu ko dong te duñu ko bokkaale mu ne gaa yi nga xam ne nag ñoo gëm yàlla tey moytandiku lépp lu dul yàlla di ko jaamu an ya'buduha wa anaabu ila te ñuy dellu ci borom bi tabaaraka wa taala lahumul bushra ñeel na leen mbégte ñooñu la bonne nouvelle ak mbégte gi ñoom ñooñu la ñeel de muy ci kaw suuf borom bi di dalal seen xel di dalal seen xol di dalal seen ruux di nekk ñoo xam ne moo leen di taxawu seen biir ak seen biti même bu dee ci biti nii day yone ne moom ñu ngi jànkontoo ak ay nattu waaye borom bi may leen xol boo xamante ne nii ci lañ koy mën a nattu nattu boobu daal di nangoo di sant borom bi tabaaraka wa taala waaye it bu yawmal qiyaamee mu dugal leen ca kër mbëkk ga muy aljana mu ne kon fa bashir ibaadi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow mi nga xam ne yaay jàngale te nekk koo xamante ne nii dangaa topp tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa bashir ibaadi del del bégal sama jaam yi nga xam ne ñoo nangoo wommatu mel ni ñu ne ko waa jaam yooyu mooy ñan mu ne alladina mooy gaa yi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy dégg kàddu gi fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la ko li ca gën rafet ulaa'ika gaa yoo yële alladina hadaahumullah mooy ñi nga xamante ne nii ñoom la boroom bi tabaaraka wa taala gindi teg leen ci yoonu njub wa ulaa'ika te gaayoo yële hum ulul albaabi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy boroom xel yu sell yi kon suñu boroom fii da ñi nga xam ne dañuy dégg kàddu gi fa yattabi'una ahsana ñut mooy bu ñu déggee kàddu bu baax daldi tukkee ci fa mu wara a tukkee lañuy def mooy nag li ñuy def mooy dañuy déglu jàpp la nga xam ne mooy la ci gën a taaru ca la ñuy ne ndax ñu ci darajatul ihsaan la ñuy woy mooy nam gën a kawee di sellal mbiri ngir borom bi tabaaraka wa taala mooy loolu la de bu ñu déggee wax du ñu def rek ku wax rek ñu dal tibb lépp déet dañuy xool ana lan moo ca gën taaru waaye alladina yastami'una al qawla mooy ñi nga xam ne ñooy déglu kàddu yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la nga xam ne moo ci gën rafet xam nga ci lislaam dafa am ak alquran mooy kay déglu alquran topp la ci gën rafet xam nga exemple biñ la joxoon keroog rek bi yonent bi bi suñu boroom di wax fa in aaqabtum fa aaqibu bi mithli ma uqibtum bih wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin suñu boroom tabaaraka wa taala comme ni ñu koy gisee ci laay ci kaw tuddoon nañ ko fa yee mu ne mu ne mu ne moom borom bi fa in aqabtum buñ leen tooñee def leen lu dul noonu fa aqibu bu ngeen ñëwee ba mënu ngeen a muñ nangeen ngeen fayyu lu mel ni keem na nga xam ne loolu lañ leen tooñ de waaye wala in sabartum waaye cëy bu ngeen muñee la huwa xayrun lissaabiriina muñ googu de moo gënu pour ngay ñi way ngumi way muñ ya kooku bu déggee loolu li muy def day fexe ahsan mooy xam nga ne fayu mooy ne dara new ci amul luñ lay balaanee wala luñ lay ŋàññe de waaye li gën loolu mooy jéggale moo tax moom la wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yow fasbir wa ma sabruka illaa billah ni ko muñal yow moom dama lay wax nga muñ ndax moom mooy model bi mooy royukaay bi kon nit ki bu déggee ci alquran yu mel noonu may nañ la nga mën a fayu waaye yooyu wax nañ la que ne léeg day nekk foo xamante ne nii nag mbir mi du sa mbiru bopp mbiru l'islam la amul nga naan jéggale naa déedéet mooy bu ñu nekkee ñoo xam ne dañuy saboote di piétiner di ñàkk a jox benn gëdd diine bi bu boobaa manoo toog rek naan man damay jàngale di wax xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak alquran nit ñi di polémique di wax fële faale wuñ la coow yi ca mbal ca mbal ji yow waroo toog rek naan man garaawul daal déedéet bu boobaa da ngay wax li nga xam ne moo war dangay wax nit ñi ne leen hee déglu leen képp koo xam ne manu la déglu man naa génn bunt bi yaatu na kenn tëju ko fii ci biir de kon nag mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee waxu alquran waxu xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam saa su ne dañuy xool ahsana mooy li ci gën rafet te loolu mooy li nga xamante ne nii lislaam bi lool la composé ci xadiisu seydina jibril alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëwee di laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan mooy islam lan mooy islam lan mooy imaan lan mooy wommatu waaye lan mooy ngëm yàlla waaye lan mooy al lan mooy ak taaral ak rafetal loolu mooy fi nga xam ne moo gën a kawe daraja jooj moo gën a kawe darajatul islaam waaye moo gën a kawe darajatul imaan moom mooy ihsaan foofu nag la borom bi bëgg ñi nga xam ne mooy jaamam yi di leen xëcc ci loolu rawatina ñi nga xam ne ay royukaay lañ kon ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii yastami'una dañuy déglu alqawla wax dañuy toog bi nangoo déglu alquran di ko seetantal ñu xool la ca gën taaru alquran lépp ma taaru waaye la xam ne lay digle am na yoo xam ne moo gën a mat comme exemple bi ñu la jox léegi misaal bi ñu la jox léegi bu ko defee ñoom ñu topp loolu lee suñu borom ne ñoom ñooñu la borom bi gindi te ñooñu ñooy boroom saalu ñu seen saalu xel leer de te mooy boroom xel yi mu ne afaman xaqa alayhi kalimatul adab mu ñëw nag di laaj naan waa ndax dama leen di laaj ndax ki nga xamante ni dafa yey ci moom kalimatul azab yi mooy kàddu mbugal borom bi moo bind ca azal loo xam ne dootu benc lawhul mahfuz ne diw mi safara la jëm waa kooku afa anta tunqidu man fi naar ndax yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax yow yaay sauver ki nga xamante ne nii muccal ki nga xam ne man borom bi maa ko dugal biir safara déedéet loolu waxul ak yonent bi alayhi dëgg-dëgg ndax lool kenn ginu koo xam moom rasulullah mooy yow jàndi loo bëgg-bëgg ne dangaa bëgg nit ñi xamal ne borom bi mu leen bind moo la ko gi moo la ëpp yërmande fuuf ci ñoom bu dogalee nag ne diw mii safara la jëm manoo ci dara fii mu ne Abu Lahab kenn manu fexe ba du fa dugg léegi borom bi koo nga xam ne dafa wax tabbat yadaa abi lahabin wa maa aghna anhu maaluhu wa maa kasab sayasla naaran abu lahab dina dugg safara kan moo mën a taxaw ne boo man nag damaa am yërmande quoi parce que abu lahab nag bàyyi tax la woon ci yonent bi alayhi kon man li may def dama koy ñaanal ngir borom bi bu mu ko dugal safara kooku dañ naan la hee sa ñaan googu amul njariñ xanaa xamoo li ngay wax suñu borom nee na ndax ki nga xam ne dafa yeey ci moom dug ne mbugal mooy dal ci kawam ci safara